amru la tuddoon ibnu Sha's al asadiyu moom lañ naan al aslamiyu ah amru ibnu Sha's al asadiyu al aslamiyu am na ñu ne al aslami ibnu Ubayd ibnu Tha'labata ibnu Ruwaybata ibnu Malik ibnu al Harith ibnu Sa'd ibnu Tha'labata ibnu Dudana ibnu Dudana ibnu Asad ibnu Khuzayma ah amru ibnu Sha's al asadi ah, am ñu ne déet bul waxal asadi waxal al aslami amru ibn shaas al aslami ibnu ubayd al aslami shaas shaas moomu ah, di doomu di doomu kan ubayd ibnu thaalabata Ubayd di doomi Sa'laba ibnu Ruwaybata Sa'laba di doomi Ruwayba Ruwayba moomu ibnu Maalik di doomi Maalik ibnu al-Haarisi di doomi al-Haaris Sa'd al di doomi Sa'd ibnu Sa'labata Sa'd di doomi Sa'laba ibnu Dudaana Sa'laba di doomi Dudaan ibnu Asad Dudaan di doomi Asad ibnu Xusaymata di doomi Asad di doomi Xusayma ah di doomi Xuzayma ah eh? moom mii imaam ku mel ni imaam Ibn Isxaaq moom ni mu ko tudde mooy Amr ibn Shaas al Aslami na ko noon al imaam ibn Abi Haatim looloo Amr ibn Shaas al Aslami voilà moom mii ah.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 deful an anan nen an diw jële nañ ci diw xaddatanaa nettali nañu abaan ibnu saali abaan di doomi saali an abdullahi ibnu niyaar mu jële ci abdullahi ibnu niyaar al aslamiyu radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi xaali mu jële ci ki nga xamante ne nii najaayam la amru ibnu shaas ni amru ibnu shaas al aslamiyu ko jowoon ci waa banu ci waa aslam wa kaana mu ne moom nag kaana nekkoon na min ashaabil Hudaybiyati mooy bokk nag ndaw jaloore gu rëy na ci waa Hudaybiya Hudaybiya Hudaybiya Hudaybiya hmm? mu ne moom Amr ibn Shaas mi ab saxaaba la kon radiyallahu anhu bokk na ci waa kon Hudaybiya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 Euh, euh, sëru yaayam sëru yaayam maa koy denc non sëru yaayam man sama soxna la moom sama gannaaw lay jàll worof wolof yi wax man sama soxna la <laughs> kon kay man la gina yeey mayor ko sama soxna mi ne sama kër mu xale doomu Hamza bi Seydina Hamza bi non seulement Hamza sama baytix la comme yow mais <laughs> quand kii yaayam xale bii yaayam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 suñu waroon wax na ci xadiisul qudsi subhaanahu wa taala ku ma loral sama parandoo sama waliyu waliyu nag tekkiwul li ñu foog ñu bari ah, mooy doomi diw sant diw du loolu mooy alladina amanu wa kaanu yattaqun waaw in awliyaa'u illal muttaqun muttaquun mooy ñi ragal yàlla gëm yàlla ragal yàlla ne ci sunna kooku ñooñu ñooy wàllu yoon waaw bu boo ñëwee nag di ko di ko lool mooy déclarer borom bi nga déclarer guerre yow waaw borom bi nga déclarer ger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 jege gu mu jege yonent bi alayhi salaatu salaam wala nga bañ Seydina Omar radiyallahu anhu ndax jege gi mu jege yonent bi alayhi salaatu salaam nga bañ Seydina Muawiya ndax yow saxaaba gi nekk wala loolu ak yooyu mooy yow xoolal sa affaire yow kooku kan moo ko gën a catastrophe rek ah. nga bañ Seydina Ousmane parce que li doon waaw bañ Seydina Muaz ndax lan li doon.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 wa ardaahu wa anna wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu